al imaamu alxaafidu nawawiyu rahimahullahu taala mu teg ci beneen chapitre muy chapitre 359 baabu karaahati raddi rayxaani li gayri uzr <laughs> imaamu nawawi buntu baabu buntu karaahati ci beelu cib sib raddi ngay delloo ar rayxaan rayxaan ab la waaw waaw yaa ngi dégg ñu naan la rayhanatu nisapur waaw yow nga ñëw ñu lay jox parfum nga koy delloo quoi <laughs> lu dul li udri loo xamante ne ngante tax waaw bu dee nit la koo xamante ne nii mooy moo dafa allergique ah moom parfum yi da ci allergique da koy jox ay bouton yooyu nag kooku kenn du ko ne yow lan moo tax ngay delloo mbir mi laa wax lan moo tax nga koy delloo xanaa diggoo li yeneen timere saa wax dañ naan mais sauf que waa ji euh, dafa dafa kii quoi voilà dafa dafa dafa am na ngànt waaw te ngànt googu nag na ko leeral waaw na ko na ko leeral quoi waaw na ko na ko na ko leeral parce que bu bàyyee noonu day jural nit ñi di am njort gu ñaaw ci moom te bu boobaa nag a ah, amaana nag moom moo ko waralal boppam waaw waaw moom moo ko euh, euh, waralal boppam quoi kon nag loolu lu am am solo la quoi nañu nañu nay leeral loolu ngir dàq tuuma rek waaw ngir bañ tamit say bokk jullit nekk di wax ci say di wax ci yow loo xam ne yow ci sa bopp xam nga ne xam nga lu tax waaye nga bàyyi leen ñu yenu ay bàkkaar ci noonu quoi leeral leen waaw Allahu akbar li tax quoi <laughs> waaw rayxaan nag imaamu Nawawi dane huwa ci minhaj kullu nabtin mu ne qaala ahlu lugha wa gharibu alxadit fi tafsir hadha alxadit yu ne wamma rayxaan waaw waaw léegi ñëw liñ la doon wax sànk naan na ko leeral dinañ la ñëw bu ñëwee ci xadis bi insha allah bu di ñëwee ba war koo war koo delloo na leeral li tax mu delloo ko comme yeneen saasam li nga xam ne loolu moo doon sunnaam boo ko doon jox loo xamante ne nii baaxul wala loo xam ne moom kiiwul dalay wax lu tax dalal sa xel ne la lii moo tax waaw léegi rayxaan mu ne waa ahlul luga ak ñiy toppatoo li nga xam ne ñooy garibul luga garibul xadis baat yu tumuranke yi ci xadis yi ne fii tafsir hadha al xadis mu ne rayxaan huwa kullu nabtin mashmumin ah, Euh, euh, tayyiba riih mooy bépp gàncax goo xamante ne dañ koy dañ koy fóon di ko inale di ko xeeñtu boo xamante ne kii bi dafa neex quoi mooy xet gi dafa neex lool waaw waaw waaye mu ne waaye wa qaala al-qaadi Iyaad mu ne al imaam al-qaadi Iyaad ibn Muusa al-Maliki dëkkoon fii ci Rabat moom bi mu nettalee yi dane bon amaana nag man li ma ju li ñu jublu fii mooy kene an yakuna al muraadu li nga xam ne moom lañ jublu fii hada al xadiis mooy at tiib rek kulli mooy façon parfum yëpp mooy façon parfum yi la quoi mooy parfum waaw parfum daal la yonent bi saa saam day tere koo xam ne dañ ko koy jox mu koy delloo voilà kon bunt bi baabu karahati sib gu ñu sib raddi rayhan ñu lay joxu parfum nga koy delloo li ghayri udrin loo xam ne amoo ci ngànt loolu mooy boo amee ngànt garaawul mais nag leeral ko léegi fii mu indi fi ñaari xadiis xadiis bu njëkk bi mooy xadiis 1786 an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man urida alayhi rayhaanun falaa yarudduhu fa innahu xafiifu lmaxmali tayyibu riix rawaahu muslimun raximahu allahu taala wa an anas bni malikin radia allahu anhu anna annabiya sala allahu alayhi wasallama kaana laa yaruddu tyib rawaahu albuxaariyu raximahu allahu taala kon alimaamu alxaafidu nnawawiyu mu daal di ñëw ak xadiis yi indiwu fi aaya ñaari xadiis rek fendi mu ne xadiis 1786 an abi mu ngi jële ci seydina wa mawlaana abu hurayra mi mu jële woon xadiis bi ñu génnoon sànq bi waxoon ne waa ji moom <laughs> moom moom daal dinay mooy abul xaasimi quoi njéggee ñuy nodd ñu nodd ba pare mu daal di jóg génn jàkka ji moom <laughs> kooku waa ji moom def na loo xamante ne nii moom garaaw na quoi léegi ah eh, muy noonu ah akbar mu ne annahu qaala nee na radiyallahu qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li saa saam nee man urida képp ku ñu gaaral alayhi ci moom jox la ngir di la jox di la offrir rayhaanun ab parfum fala yarudduhu ah, bu mu ko delloo fa innahu ndax parfum moom xafiiful mal mooy lu woyofa lu woyofa téye la moom <laughs> waaw mooy ak téye moom diisul waaw ay damay diisal xam nga yenn yi dinañ la ko may doo ko mën a transporter ci saa si imagine nga dem fenn <laughs> waa ji may la blessive ab kii nu tudd machine machine machine à laver xam nga loolu doo ko du loo yenu noonu dox ak moom man nga ko ne ah soit man de du ma am lu ma ko yóbbul wala boog man manuma ko yóbbu léegi wala loo xam da lay diisal mais parfum parfum am jël dugal sa poche waaw <laughs> mu ne ku ñu jox parfum moom na nga jël waaw bu bu mu ko delloo ah falaa yaruddu bu mu ko delloo waaw ndax ay lii yépp ay makaarimul axlaaq la quoi. xam nga ñu lay jox yii nga xam ne neex naa yenu neex naa jël jiwul dara nga ñëw di bañ di kii yooyu euh, rafetul fa innahu xafiiful mahmali lu woyofu mën a lu ñu mën a yëgati la téye ko yenu téye paa teg ci bopp waaye mooy transporter tayyibur riix ba pare mooy xet gi dafa neex voilà mu ne rawaahu a xadiis bi muslimu muslimun al imaam abul xuseyn rahimahullah muslim ibnul xajaaj mu teg ci xadiis mu ne waan anas ibn malikin mu ngi jële seyna anas ibn malik radiyallahu anhu anna nabiyya kene yonent bi saa kaana nekkoon na laa yaruddu at-tiba seyna anas radiyallahu anhu mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wasallam doonul woon delloo parfum waaw laaj waaye nag buñ la joxee jëlal waaw alal sax bul nekk di ci yuqamte ko di wane da koo kii di waayu ba gaa yi mais ku la jox nag ku la jox jëlal waaw <laughs> xos lañ lay wax jëlal àddiya bees la ko joxee jëlal bu fi nekk naan non c'est que da waaru quoi non waaw muy noonee wallahu taala alam léegi hmm? léegi nag ñu jël xadiis bu mujj bi mooy tax bu njëkk bi mooy bu seydinaa wa mawlaanaa eh, abu hurayra radiyallahu anhu foofu dane mooy rawaahu muslim rahmatullah alayhi léegi laaj bi mooy ga moom dong moo kaa solo ñu ne la sëriñam al ahmad indi na ko benn bërëb na ko noon beneen ahmad bi al ahmad ibn shu'ayb an-nasaa'iyu rahmatullahi alayhi foofu mu ne foofu moom imaam fa innahu xafiiful mahmal tayyibu raa'iha waaw lu yeex a transformé la te pare xet gi neex voilà léegi al imaamu muslim ku nekk ci ñoom imaam muslim ñaari mooy da ko indi benn bërëb indi ci ñaari version léegi hmm? non benn kii rek la ko indi benn bërëb man la may wax ni benn bërëb na ko noon imaam Abu Daawuda rahmatullah alayhi tamit daal na koy solo awalu kitaabu tarajul baabun fii raddi fii raddi tibbaa moom al imaamu Abu Daawuda indi na ko foofee rahmatullahi alal jamii al imaamu muslimu mu ngoon di kitaabu al alfaaz min al adabi wa ghayriha baabu istimaal al misk wa annahu atyabu tib wa karahati raddi rayhan wa tib mu ne hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba gis nañ ko sànq fële wa Zuhayr ibn Harb muy Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Abzi mawla al-Kufi al-Wasiti al-asl gane àddina rahimahullah 159 génn na 235 wa Zuhayr ibn Harb muy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi gane àddina 160 génn na 232 imam Muslim jëlee na ci moom lépp 1000 hadith rahmatullah alayhi kilahuma ñaari sama ñaari sëriñ yi manil muqri ñu jële al muqri qaala abu bakr léegi nga ne kuy muqri ñu la xaara qaala abu bakr mu ne sama sëriñ bu jëkk bi abu bakr nee na hadathana abdurrahman al muqri mu ne nettal nañu abu ba abu abdurrahman al muqri mu abdurrahman am nañu ne abdullah la tuddu am ñu ne abdurrahman voilà abdurrahman la ibn yazid ibn abdurrahman al qurashi al hadawi ñu ne abu abdurrahman al muqri al qasir al ahwazi rahimahullahu ta'ala mawla ali omar ibn al-Khattab gane àddina cent vingt génn àddina deux cent treize rahmatullahi alayhi an Sa'id ibn Abi Ayyub mu jële ko ci Miqlas Miqlas Miqlas dañ ko gëj a gis sax <laughs> ah non non non bokkul ak Miqlas non kii du du du laysa bi Miqlas <laughs> muy Sa'id ibn Abi Ayyub moom la nga naan la waaye Miqlas <laughs> Miqlas la kii mooy Miqlas Sa'id ibn Abi Ayyub dañ ko gëj a gis moom la Sa'id ibn Abi Ayyub al-Khuzaa'i di Miqlaas Abu Yahya al-Khuzaa'i mawlaahum al-Misri rahimahullah gane àddina cent génn àddina cent soixante et un waaye <laughs> kii kay Miqlaas la si c'est moom moom aussi moom muy moom Miqlaas oh waaye yow Miqlaas la si rahmatullah alayhi <laughs> qaala rahimahullah haddathanii Ubaydullah ibn Abi Ja'far mu nekk net mooy Ubaydullah ibn Abi Ja'far Yasaar al-Qurashi al-Misri Abu Bakr al-Faqih rahimahullahu ta'ala gane àddina la 60 génn àddina vers les années am nañu ne 132 am ñu wax wa am nañu wute ba 136 ay wax la rahmatullah alayhi an Abdurrahman al-A'raj mu jële ci Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan Abu Dawud ñu ne Abu Hazim ñu ne Abu Muhammad rahimahullah génn àddina 117 an abi hurayra rahimahullah mu jële sayna abu hurayra al-hafiz al-yaman ad-dawsi génnaat na lan 59 annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man urida alayhi rayhanun fala yaruddu waaw fa innahu xafiful mahmali tayyibur rih voilà mu ngi nii léegi ñu jël xadis bi nga xam ne moo ci tegu mooy xadis bi mu ne waan anasin 1787 mu ne waan anasin waan anas ibni malikin radiyallahu taala anhu anna nabiyyu sallallahu alayhi wasallam kaana laa yaruddu tiib rawaahul Buxaari léegi laaj mu njëkk mi mooy escal imaamu al Buxaari kese moo ko solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad solo woon na ko lu ko jiitu na ko noon al imaamu taalibe imaamul Buxaari di al imaam Abu Iisa at-Tirmidi na ko noon al imaam an-Nasaa'i rahmatullahi ala aljami alimamu albuxaariyu rahimahullah kitaabu libaas baabu man lam yarudi tiib waaye kitaabul hiba it indi na ko fi baa wa fadliha wa tahrid alayha baabu maa laa yuraddu min al hadiya voilà li nga xam ne kenn du ko delloo ci addiya guñ la jox voilà faut pas nekk fii luñ la jox nga delloo quoi ndax man moom c'est bon quoi déedéet waaw waaw yooyu da ngay day day déplace nit quoi day day day waa jii bon jox na la kii da nga koy déplacer quoi voilà jëlal waaw dama bari man na Iblis man na gis nga da laa xeeba ah. waaw bu dee ñenee na ko jox moom mu jël mais yow daa jàpp ne ah pauvre nga budul dara dugal yooyu ci xalu julli boo ñëwee ba waroo ko jël bu ndax ngànt leeral ko comme niñ koy gisee kon al imaamul Buxaari buñ jëlee baabu kitaabul libaas baabu man lam yarud tib mu ne haddathana Abu Nu'aym mu ne nettan suñu sëriñ Abu Nu'aym daal Fadl ibn Dukayn Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Talhi al-Mula'i al-Kufi rahmatullah alayhi al-Ahwal gane àddina 130 génn àddina 218 rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Azra ibn Thabit al-Ansari mu ne gi nettali ma Azra ibn Thabit ibn Abi Zayd Amr ibn al-Akhtab ibn Akhtab al-Ansari al-Basri rahmatullahi alayhi kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko rahmatullahi alayhi qaala haddathani Sumaama ibnu Abdillah mu nekk ma nettali man dong di Azra mooy Sumaama ibnu Abdillah ibnu Anas kii sëtu Anas la ibnu Maalik al-Ansaari euh, moom mi juge la woon Ansaari Basri rahimahullah génn àddina la ah 111 ah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 dix ans avant la après la révélation mooy bon maanaam ah, mooy <laughs> euh, mooy après mooy non non euh, dix ans avant gàddaay bi voilà dix ans avant gàddaay bi waaw <laughs> Ibn Omar am nañu ne bi muy dugg àddina bi muy génn bi muy bi muy dugg ci l'islam cinq ans la am waaw waaw yaa ma am si mooy cinquième année boobu nga xam ne bi gaa yi gàddaayee ginnaaw bi ñu yónnee yeneen saa salaam ñi demoon Éthiopie ah Seydina mara après ci la tuub waaw am na ñu ne nag moo njëkk a am ñu ne non ñoom ñoo tuubandoo après Seydina Omar da ko ndi quoi voilà fekk mu nekk gone hmm? ñii ne quatre la am ñii ne non matalu loon quatre ans ah. matalu ko woon parce que avant hijra bi dix ans avant. comme seydna anas ibn malik radiyallahu anhu génnaat na la 90 am ñu ne 91 ñu ne 92 am ñu ne 93 xaadimu rasulillah euh, ñu denc ko fële ca basara radiyallahu anhu annahu kaana xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu seydna anas annahu kaana la yarudu tiba wa za'ama sumaama dane kii euh, moom ma seydna anas dane moo dane seydna anas doonuloon delloo li nga xamante ne mooy parfum ku ko masoon a may parfum mu nangu ba pare wasaama mu ne anna nabi anas ne mooy maam ji quoi radiyallahu anhu ne yonent bi alay saam de kaana laa yarudu tib nekkoon na doonul woon delloo parfum boo xam ne moom lañ ko may doonu ko woon delloo kon nag mu ngi noonu voilà kon lii mooy li nga xamante ne mooy xadiis bi nii la ko al imaamu al buxaari moom it bii tafarrada anu an muslim comme bale imaam muslim tafarrada bihi anhu bokk anil tawarada bihi anil Buxaari rahmatullahi aley voilà waaw moo tax am na ci yenn riwaay imaam Ahmad ni mu ko dane foofu Seydina Anas dane boobu nag Ismaayil ibn Abi Talha muy doomu euh, jiitle euh, mooy doomu Abu Talha bi frère Seydina Anas mooy euh, kii Abdallah Abi Talha frère boobu boo mu yóbboon yeneen saa sa mu defal ko taxnib bi doom ji bu tuddul Ismaïl moo ko jëlee ci bàyyi te xam ndax Seydina Anas euh, frère wu baayam la quoi magu baayam la yaay la bokk ak baayam euh, moom mu ne si jëli Seydina Anas mu ne Seydina Anas ne radiyallahu anhu maa urida ala nabi sallallahu alayhi wa sallam tiibun qattu farada mu ne masuñoo gaaral yonent bi saa saa mukk mukk benn parfum mu koy delloo loolu masula am yonent saa salaam fu ñu ko mas a gaarale dina ko nangu ku ko jox parfum mu jël voilà imaamu Nawawi léegi kon xañu xadiis yaa ngi kon ci xadiis yi boo seetloo ni mu tudde buntu bi ne karaaha voilà parce que lii ci baabu aadaab la moo tax ñu nekk ne bon boo boo ko delloowee daa xaraam def nga bàkkaar non parce que lii ci affaire teggin la ak tamit mooy les bonnes manières ak les bonnes kii quoi ak civilisation ak tamit mooy ak ak ak normal quoi koo xam ne nit ki loolu war a dundee. yeneen sallallahu alayhi wasallam di ñu irshad di ñu orienté ci li nga xam ne mooy li gën comme ni nga xam ne noonu la ko nekke saa su ne noonu la nekke di ko def di orienté xeetam ci li gën voilà ba moo tax mu xamal ñu ne képp koo xamante ne nii hein dañ koo gaaral li nga xamante ni mooy parfum bu mu ko delloo man urida alayhi rayhanun fala yarud ba pare bu jox leen loo xam ne day day wane ne lii lu simple la mooy ut am ngànt moom banaan man boo loolu manoo ko parce que xafiiful man mahbal la quoi tayyibur rih alhamdulillah amul kenn koo xam yow parfum day day neexal day tax nga am benn haleine kii ba benn euh, ñu xee xeeñ neex di sentir neex ba pare mooy fu nekk lépp mën nga ko dugal sa poche mën nga dugal sa sacoche bu dee sa sac lu amul loo xam ne dalay dalay encombrer amu ci lool di wane kon le fait mu ne ku ñu gaaral ci moom di ko jox rayhaan bu mu ko delloo loolu day wane ne kon lii nii mooy li nga xamante ne mooy dañoo sib nga koy delloo voilà moo la imaamu Nawawi rahimahullah euh, euh, euh, <laughs> mu ne loolu mooy xafiiful xamli laysa bi thaqila <laughs> xafiiful man mahmal mooy loo xamante ne nii dafa yomba wooyo fa transporter nekk lu diis mu ne wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam fala yarudduhu bi raf'i ala al fasih al mashhur mooy fala yarudduhu voilà def ko euh, damma mu ne wa aktharu ma yustamalu man la yuhaqqiqu al mu ne nag ëpp nag ñi nga xam ne ñoo utiliser lu mel nii fala yarudda tem ñu ne da yaruddahu ñi nga xam ne <laughs> xóotu luñ arab arabe di dese nañ ko kii di ko def fatha waaw mu ne waqat sabaqa roon a bayaanu hadhihi lafza ah, ah, kaddu gi wa qa'idatuha ak qa'idataha bayaan wa qa'idatuha fi kitaabil hajj ci xadiisu mooy téereb aj fi xadiisi as-Sa'b ibn Jassaama as-Sa'b ibn Jassaama hiina ahdaa al-himaar al-wahshi fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam innaa lam narudduhu innaa lam narudduhu alayka illaa lam narudduhu alayka innaa lam narudduhu alayka illaa ana illaa annaa haraam waaw <laughs> mooy loolu mu ne leeroon na ko foofu te loolu mooy nag très bien jazallahu imaamul Nawawi mooy lii nii al imaamul Nawawi mooy li ñu doon wax ne nit ki bu dee ne moo tax illaa li udr ba mu indi baabu karaahati raddi rayhaani li ghayri udr buntu sit ngay delloo parfum lu dul loo xamante ne ngànt moo ko waral bu dee ngànt ko waral comme fii al asaabu ibnu Jassaama en lii muy junj nii asaabu ibnu Jassaama moo mayoon Euh, yonent bi alei salaatu salaam ximaarul wahshi moom lañ naan zèbre zèbre zèbre la ko may boo xam da ko rëbb di ko may yonent saa salaam waaw am boo boobu taxoon nañ ci ci siira bi mais lan la ko may tànk bi la ko may wala tànkoom gi tànk ak yooyu yëpp taxu ñoo jóg waaye yonent saa salaam daal di koy delloo mu gis ne boo waa ji xaw naa ki yonent saa salaam ne ko nag delloowuñ la ko lu dul ne li ñu nekk xaram te mooy dañu armal te leer na ko ne kii da koo rëbb ngir moom loolu moo tax xam nga ku armal borom bi nee na bokk na li leen teral yéen ñi gëm yàlla dañ leen a tere eh, rëbb maadumtum xurumaa waaw fekk da ngeen a nekk koo xam da ngeen a armal ci aj wala ci umra amu ngeen droit di rëbb waaye it amu ngeen droit nit di leen rëbbal wala ngeen di junju di indiquer nit am rëbb muy rëbb kii nag da koo rëbboon ngir ngir yonent yonent sallallahu alayhi wasallam mu ëndil ko ko yeneen saa salaam daal di koy delloo mi mu gisee kii mu wax ko nag lan moo tax ne ko delloo wuñ la ko lu dul ne dañoo nekk ñoo xam nañu dañu armal lii dafa am solo mooy tamit parfum bi comme li ñu la wax boo ñëwee ba nga xam ne manoo ko utiliser wala boo xam nga ne te tamit xam nga ne yow li gën mooy waa ji mën na ko jox keneen waaw nga ne ko noo xam naa parce man parfum nangam day ay bouton la may jural sama kii bi voilà. mu ne ah nu xaw ma ko woon walla jéggalu ba problème bu ko defee mooy loolu dina dalal xelam dina xam ne du danga koo delloo pour extra wax boo ko boo ko leeralul Iblis mooy ñëw na ko gis nga dalaa xeeb waaw di ko wax yu mel noonu waaw oh, sa àddee la bëggul bëggul sa dara day wane ci biti nii rek ne dalaa sopp bëggul ci aw tus wal iyaadu billaah léegi mu yàq seen diggante moo tax boo amee ngànt leeral ko moom rek mooy mooy fi ñu génnoon boo nekkee ci jàkka ñu noddu nga war a génn ndax uzr defal geste boo xam ne ku xool gis la day xam ne ah kii de lii moo tax waaw am na ñaari mbir dàqal sa bopp tuuma mais it euh, may bu ko defee say mbokk jullit am ci yow impression baax mais ñu bañ a tàbbi ci lu xaraam nekk di la jëw ko wax loo xam ne du loolu waaw wala jàppe la loo xam ne du noon ndeke yow amoon nga ngànt ci li nga def moo tax boo amee ngànt kiiwal mais waaye it bu dee xam nga ne nga jël ko mais boo ko jëlee après man nga koo mayee jëlal waaw jëlal même bu dee doo ko utiliser jëlal après nga may ko voilà nga may ko keneen mais nag amaana bu boobaa nga leeral ko doon na gën a baax parce que bu dee ne daa gis keneen yor ko waaw ah, waa ji na ko waaye eh, foo jëlal yi mu ne diw moo ma ko may waa ji mën naa jàpp ah, kon mooy la ma ko mayoon la jël maye te lool bon loolu dara new ci xam nga yeneen saa sam toog na benn jigéen ñëw jóge ne daal di koy ñawal benn ne ko yeneen saa gis nga yére bii nii maa la ko ñawal sama loxo laa ko ñawee yeneen saa salaam xool yére bi kontaan ci yeneen saa dugg ci biir kër gi daal di dafa dugg rek génn ak yére bi sol ko nag ku ko gis xam ne kontaan na ci quoi benn waaye ne ko yeneen saa salaam doom may yére bi <laughs> yeneen saa ne ko insha allah. après bi mu toogee ba kii ak ñoom après yooyu saa salaam jóg dugg ci biir lemaat yi lem yére bi defar ko ba rafet après indi ko daal di koy jox waa ji solaat beneen quoi xam nga lool pour wax ne mooy ñu may la la nga mayewaat ko lool mën naa nekk <laughs> waaw li gars yi naan ah day wane ne bëggul li ma ko jox de yore saa salaam dafa bëggoon ne ma sol ko gars yi gis ko ñëpp xam ne kontaan na moo tax saa boobu gars yi dañoo kii ñu ne ko mais yow yow yow yore saa salaam ngi di demaat ñu ko yow yow yow li nga def jaaduwul quoi. mu ne lan xam nga ne yow yeneen saa salaam yow yéreem bi ñu ngi ko kii woon ko ko jox ndaw seen ko jox mu kontaan ji dem sol ko nga ñëw di ko ñaan. waa ji ne non man ñaanu ma ko ngir di ko sol dama dama koo ñaan ngir bu ma faatoo mu nekk yére bi nga xam ne moom lañ may suulaale ndax yeneen saa salaam jot na koo sol. te waa jooju ni mu ko waxee noonu ba mu faatoo yére boobu lañ ko solal moom lañ ko suule <laughs> c'était juste rek pour wax la ne mooy ñu may la nga maye loolu nga naa ah. voilà mu ngi noonu mais bon boo xamee ne tamit xaatiru nit ñi tamit dee ci bàyyi xel mooy ni ñuy gisee léeg-léeg euh, loolu tamit xamal leen sunna bi tamit baax na ne leen loolu dara newu ci mais en tout cas en tout cas nga jël bu dee après man nga ko mayewaat mais wala li gën nga ñëw ne ko boo man dama am gàntu sàngam hmm, moo tax kon loolu nga expliquer ko comme ni yore saa sala wax ak ah, ak ah, ak ah, Sa'b ibn jasaama waaw rahmatullahi aley waaw <laughs> waaw te pourtant Seydina abu kii abu euh, farisu rasulillahi Abdullah sallallahu alayhi wasallam abu kii waaye lu tax kii wut alhamdulillah <laughs> hein waaye ma fàtte ko innaha laysat bi najas inna min at-tawaafina aleykum wa tawaafaat mu tudd xa saxaaba boobu ah <laughs> maamam di bulduma alxaaris ibn Rubi'a Abu Qataada <laughs> moom keroog gaa yi bi ñu àndee gaa moom armaalul mu ànd ak saxaaba yi ñuy dem ñeen ñoom ñu armaal moom armaalul gaa yi benn mbaam àll <laughs> mooy fasu àll bokk non ximaar wahshi mooy mbaam àll mooy zèbre quoi mais gaa yi kenn waxu ko ne ko kenn junj ko kenn kiiwu ko mu gis gaa yi mu xool gis ko rek daal di koy kii rëbbi koy bi mu ko jàppee après mu jox leen gaa yi ne eh ñun duñ ci lekk de parce que ñun dañoo armaal wóorul ñu dem laa yeneen saa salaam mu ne na am nga lu ngeen coono parce que moom armaalul woon te rëbb ko ngir ñoom alors que Sa'b ibn Jassama mi daa bu ngir yoneen saasam yoneen saasam ne ko déet ba pare leeral ko ne ko ñun boo gisee ñu delloo la ko c'est dañoo armal moo tax waaw kon mu ngi noonu mooy euh, léegi mooy loolu kon ci ay bon manière la ko yoneen saa sara waxe quoi waaw mooy bul nekk systématiquement di delloo àddiya yu ñu lay jox waaw rawatina àddina àddiya boo xamante ne bu neex a transporter la waaw moo la Seydina Anas radiyallahu anhu xadiisam bi mu ne yonent bi saa saam nekkoon na koo xam ne doonul woon delloo parfum buñ ko ko mayee waaw waaw te gis nañ imaam Ahmad ni mu ko soloowe léegi que masuñoo jox yonent saa salaam mukk benn parfum mu koy delloo mukk xat masu la am ma su la am waaw ma su la am waaw masu la am loolu la quoi. allahu akbar loolu amaam solo la wallahu taala alam abu usman an-nahdi solo na xadiis bu mel nii ci moom lay mu ne ida utiya ahadukum ar-rayhan fala yarudda wala fala yarudduhu fala yarudduhu bala ci li na wi doon wax <laughs> wala yaxudduhu fa innahu xaraja min al mu ne bu ñu mayee kenn parfum bu mu ko delloo de ndax loolu àjjana lu jóge hmm. waaw imaam ibn al arabi rahimahullah al mu ne innama comme ni imaam xaam na xajar tudde mu ne ne innama li am ba des kaana yoneen saa saa daanoon laa yaruddu doonu loon delloo at-tiiba parfum li mahabbatihi fii ndax li nga xam ne noon lu bëgg woon bëgg woon parfum wali xaajatihi ilay waaye jaam ku nekk tamit mooy lu neex bakkanu nit ak nit ni ko yàlla bind day bëgg lu neex ak di xeeñtu lu neex di xeeñ lu neex sopp ko ak aajo guñ ci am ak saramin ghayri lu ëpp ci loolu lu dul parfum li annahu yunaaji man laa yi ndax yoneen saa saram day eh, déeyaale koo xam ne nit ñi duñ déeyaale moom moo taxoon sax eh, mu ne woon du lekk kii yi quoi <laughs> Euh, ba Seyna Abu Ayyub comme ni ñu ko gisee woon ci wàllu euh, bunt bi ñu doon wax karaahati di lekk képp koo xam ne dafa lekk benn ci ñaari garab yu yu yu yu naqari xet yi muy soble ak laaj boo xam ne kenn togg ko nga yëy ko bul jege suñu jàkka yi ndax malaaka yi dañuy loroo ci lii doomu aadama yi di loroo waaw yoneen saa salaam keroog bi Seyna Abu Ayyub bi ñu ko bi mu ko tegalee plat bi mu gis ne leen saa lekku ci <laughs> mu ne ko daa xaraam parce que ñoom doonuñu woon lekk lu dul yoneen saasam desut yoneen saasam lañ doon lekk <laughs> waa kër bi mu daree ci ñoom se bi muy doon ñëw Medina waaw lu ñëw seen palaay bu ñu toggee dañ koy yóbbul yoneen saasam bu lekkee ba pare ñoom ñu jël di xool fi mu jaaree loxoom yi foofu la doon lekk <laughs> Seydina Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anil ansar léegi <laughs> mu gis nag bi mu indee soble si yoneen saasam lekkul ci plat bi quoi mu ne eh, mu yoneen saa sam daa xaraam yoneen saa sam ne ko man duma manuma xaraamal lu yàlla daganal waaye sauf que lekkal man damay déeyaale koo xam ne doo déeyaale ñoom waaw moo tax mu bëggoon xet gu neex te tamit di euh, te malaaka yi yu raxmaan yi euh, azza wa jalla ñoom dañoo euh, dañoo bëgg li nga xam ne mooy xet gu neex waaw waaw mu ne wa amma nahyuhu al imaam al ibn al arabi kanta tere gim tere an raddi tiib ci di delloo parfum fa huwa mahmulu lool lu ñuy yen la ala ma yajuzu axduhu la ala ma yajuzu axdu hmm? loolu dañ ko yen ci li nga xam ne mën na nekk nit ki jël ko mais pas ci li nga xam ne nit ki mënu ko jël ah. li am na wu mardudun bi ahli shar <laughs> mu ne lii mooy ñu lay may loo xam ne yow sharia mooy dagat na nga jël ko parce que bu dee produit bi ñu lay may baaxut walla dafa xaraam loolu amoo droit di ko jël parce que loolu ci cosaani sharia la ko sharia dàq waaw loolu mooy problème mu parfum yi nga xam ne nag day am alcool <laughs> hmm? wax ji wax ji foofu nag la ne. nga xamante ne nii day gis mu am al ñu may la parfum boo xam ne daa am alcool c'est ça le souci <laughs> moom la imaam Ibn Arabi yi naan lii nag tere gim tere ñuy delloo parfum loolu dañ koy yenc loo xam maa yajuuzu axdu loo xam ne yow possible na nga téye ko ñu may la ko nga jël charan ci wàllu charia laa déet ala maa laa yajuuzu axdu loo xam ne daganu lu koy jël mooy sobe waaw li annahu ndax bu dee loolu la mar duudu lees delloo la bi asli sharia ci cosaani sharia moo delloo ne lool waaw innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsun min amali shaytaani fajtanibu waaw xamru sàngara <laughs> te éthanol bi bi tax gaay di gën a kii bi loolu ci loolu la jóge loolu moo tax gato yi nga xamante ne ni day am éthanol alcool mu am problème waaw mu am sérieux problème pour nit ki di ko consommer pain de mie yi yi am alcool nga xool ñu def contient de l'alcool waaw wala euh, kii yu nooy yooyu am na yu gën a nooy waaja euh, pain au lait boo moytuwul boo xoolul bu baax <laughs> bi ko ci ñàkk bariwul de yu ko ci ñàkk bariwul waaw boo maytul premier prix yépp contient de l'alcool même sax euh, second prix yeneen yaa ah, yu kawe yu bari contient de l'alcool mais en général yi gën a cher ñoo ko dul am waaw par exemple lu mel noonu bu dee loo xam ne moom parce que alcool bi éthanol bi c'est ça mooy problème bi mooy liy màndite laate te loolu mooy li nga xam ne moom lañu tere boo gisee nag bineegar mooy bineegar loolu day denc ci moom moo tax yonent saa yonent ma lay saa saam daal di woon tagg moomu leen ñeex ne est-ce que mu leen ñeex di bineegar <laughs> parce que mooy loolu dañuy deñ moo nañ istihaala mooy loo xam ne dafa xaraam ci cosaan mais dafa ñëw ba transformé wu nekk leneen lu làpp loo xam dafa sobe woon ci cosaan mu transformé wu loolu dagan na voilà mais fekk transformé di toggub soos jël toq euh, euh, sàngara soos ñu naan rum RHUM <laughs> wala vin wala yooyu daal di ko ci ne cuy sotti ko ci loolu day yàq togg gi ah. bu ma kenn ne amu ci effet bu amuloon effet lu tax ñu ko ciy def hmm? te yooyu li ndox man xam nga ndox bu gisoon nañ ndox mu ndox bu ci sobe duggee est-ce que day yàq wala déet waxoon nañ la li gënoon dëgër mooy mazhabu maliki yi ak zahiri yi rahmatullah alayhim wal ilmu inda allah këne ndox moom bu ci sobe duggee sobe bu ndaw dañuy xool est-ce que benn ci ña ñetti caractéristique ndox melooy ndox yi deñ na mooy liy ànd ak ndox li takkook moom melo bi est-ce que soppeeku na xet gi wala cafka gi lool bu dee benn ci yooyu soppeekuwul mooy ndox mi laab na mais nag <clears throat> mën na laabalaate mais dañuy sib boo gisee beneen defal beneen mais man nga koo jàppee mën nga cee sangoo set loolu mooy li gën a parce que ndox dafa am pouvoir de jañ boppam loolu moo taxoon maalikee yi boo fàttale ko tamit am na masala buñ gisoon ci wàllu der yi hein mayta mooy li nga xamante ne moo jëm ci deru deru animal mort waaw bi ñu rendi moom kenn waxu ko xar moo jël rendi ko boobu nga tane ko nga ñàkk koo tane laam na boobu boobu waxuñu ko waaw boo génnee waxu imaamu Zuhri ba doon wax ne der moom du laab boo génnee wax jooj nga xam ne daa beru mooy bii ñépp ci d'accord bu ma jëlee sama nag ren ren ko wala loj ko der boobu noonu ma tane ko ma ñàkk koo tane laab na waaye bu dee der boo xamante ne nag comme xar mu medd wala bëy bu medd wala nag bu medd wala gëléem wala sax loo xamante ne moom du lu ñuy lekk kom gaynde wala segg wala yu mel noonu der ba nan lay laabe waxoon nañ la li gën a dëgër mooy li al Abu Yuusuf deuxième personnage ci xanafi yi alhamdulilah ak zahiri yi wax loolu moo gënoon dëgër ci masala bu bari wax yooyu nga xam ne am na huit wax alhamdulilah huit wax kene euh, ayyuma ihaabin dubira faqat tahur ndax yoneen saa sa moo ne bépp der bay xam ne wulli nañ ko daal nañ koy tane loolu laab na ah ida dubiral ihaabu faqat tahur bu ñu tanee der bi daal dinay laab maaliki yi ñoom lan moo doon seen mazhab foofu Maliki yi dañ ne la woon bu dee der boo xamante ni deru medd la boo ko tanee euh, euh, euh, <coughs> biti bi mooy laab mais biir bi du laab mooy ci kaw fi der bi fi fi karaw gi nekk foofu laab na moo tax man nga ci taxaw julli mais ci biir côté bi féete woon ci ak yàpp bi loolu du laab mais lan lañ la waxoon ne la ñoom mën nga ci def bu boobaa bu dee danga ko def benn genre récipient benn ndab walla benn. saak boo xam ne bu ñuy tëj la man nga ci def yu wow yi comme ceeb ñoom dugub yu mel noonu man nga ko ci def parce que yooyu mooy lu wow ak lu wow mooy sobe boo xamante ne dafa wow bu ko lu wow laalee loolu du ko transmettre sobe voilà moo tax ñu ne loolu duñ ko ci mën a def mais yu tooy yi manoo ko cee def lu dul ndox parce que ndox dafa am pouvoir bi jañ sobe da wax ñu ne ñoom ndox man nga ko cee def même bu deen biir bi la laabul parce que ndox dafa am pouvoir jag yooyu ndax innal ma'a tahurun la gisu shay <laughs> keroog taxawaatoon taxawoon nañ ci lu bari keroog fatlekul yow nii nga xamante ni yaay vay léegi kon euh, mooy ñoom loolu li taxoon liñ doon wax foofu mooy lu taxoon ñu mayee ne ndox kese parce que dañ ne boo ci defee leneen comme soow day sobewu parce que foofu dafa sobewu waaw ndox nag garaawul loolu moo tax jël yi nga xam ne dafa laab noonu ñu man ko utiliser nga jël ci def ci loo xam ne sobe la comme ay ay éthanol ay alcool loolu di problème bi wallahu taala alam ñu ciy gisee mooy tamit ci xadis ba la tëj mooy rafet jikko yonent bi alayhi salaam nga xam ne doonul woon delloo parfum waaw wo en général rek luñ ko doon may nii doonu ko woon delloo waaw waaw moo taxoon moo ko Seydina Omar ba mu koy jox mu naan ko noo jox ko keneen ku ma ko gën kii ku ma ko gën a mu ne ko buñ la la buñ la joxee loo xam ne nekk koo woon di ko yuqamte ko du ko laaj jëlal waaw bul yuqam mais buñ la joxee jëlal waaw waaw laaj kenn waaye nag buñ la joxee un milliard jëlal buñ la joxee mille euros jëlal la joxee cinq cinq mille francs jëlal <laughs> waaw bul laaj nag laaju wax wala laaju xaal wane ne yow mii da ngay laaj ci sa xaal mais buñ la laaj buñ la joxee nag nga jël mais mooy il loolu nekk lu dagal waaw te li koy wane mooy hadith Seydina al-Mughira bañ doon gis dañ fàttaliku woon ko fi radiyallahu anhu ibnu Shuba ba mu reyee mbokkam yañ jóge woon Alexandrie ñëw Seydina Abu Bakar fekk yore saa salaam mu rey leen ba pare ñëw Medina Seydina Abu Bakar gis ko fekk ñu ngi ñu ngi toog euh, jotaay yonent saa salaam ne ko Mughira nañu nga àndaloo mu ne ñoom ñëpp laa rey mu ne waaw alal jaa ngi nii damaa ñëw ngir tuub yonent saa salaam di ko dégg mu ne ko tuub moom kenn du ñëw di dugg ci lislaam ñu la doo fi dugg mais alal ji nga fi indi kenn du ko jël. voilà mooy bu dee lu xaram la lool ke da ko doon di ngeen joxe mu ne ko loolu du ñu ko jël il faut kon li ñuy jël mu nekk lu dagan ak loo xam ne lu laab la mais bu dee sore la ah nit ki nag mën xam mooy waajooju rek koo nga xam ne àndandoo yonent bi alayhi salaam la woon laata ñu koy yónni ko waa waa ji nag ab tukkikat la mu ñëw dégg Makka laajte waa ana saa waa ji ñu ne ko mu nga Medina saa yi xaw ma fan <laughs> ñëw Medina nag gis yonent saa salaam nag kontaan waaye ne ko kado baa ngi yonent saa salaam ne ko lii lan la muy njaqu sàngara mooy daam zaaj yooyu. yooyu ñuy def sàggara ngam bi ci yooyu la ñëw nag ne yoneen saa salaam nag kado baa ngi ma jox la yoneen saa salaam ne ko xanaa xamoon ne yàlla daa xaraamal lii léegi benn waay daal di koy déey am lu mu déey waa ji quoi ci nopp bi yoneen saa salaam ne ko eh lan nga ko wax <laughs> mu ne non dama ne ko comme que euh, kii nga mu jaay ko yoneen saa salaam ne ko ki xaraamal ñu consommer ko ñu koy jëfandikoo moo xaraamal ku ko jaay. voilà mooy gis nga li muy nangu nangu àddiyee yépp biñ ko indilee loo xam ne moom lii moom sobe la dane doo dane jëlu ko dana kon xanaa xamoo ne lii yàlla moo tamit ki lay jox te xamul xamal ko tamit loolu laa doon wax leeralal boo amee lool li uzur waaw doo ko delloo lu dul ci uzur boo amee ngànt wala ngànt bi mën na nekk moom li muy joxee daa foogoon ne lu baax la nga yëgal ko ne ah waa joo xam ne daa ñëw bon indil la plat boo xam ne ndekete yoo plat bi ay yàppu Carrefour la ah voilà mais pas bi ñuy jaay xalaal waaw bu dee jullit la jarul nga nekk fa di mais bu dee moom moo leeral ne man de damaa romboon fee boucherie de te boucherie bi waa ji euh, boucherie boucherie Saint-Nicolas la ko tudde te ñépp xam nañ ne gaay ay mbaam ak lépp mooy li jaay dara xalaalu ci waa ji nag xaw ma wàcc bees la ci dëkk bi fu xamul ndax ay affaire xalaal ak yooyu daal di lay toggal maafe bu baax walla ab ab yaasa wala ab sulluxu mbalax <laughs> wala ceebu jën <laughs> wala ceebu yàpp ceebu jën baax na ceebu yàpp ndekete yoo ci boucherie Saint-Nicolas bi la jaar jën ko ak ndawal ab jigo defar ko nag indil la taajal la nag mais wala invité la këram ne la ah bismillah yow léegi mu wax la lool te tibbagoo léegi est nga naan bon pour bañ ko bañ ko bañ ko dé mu déplané wu naa lekk rek déedéet luy loolu wala nga naan bon naa lekk ci ceeb bi waaye yow xam nga ne mbaam mi euh, waa ji ñu togge li ñeex mi ñeex mi fan la jóge lii naan ko ah ah skey boucherie bi nii foog nga ko jënde ah, waa non kooku non mooy Saint-Nicolas waaw monsieur waaw ne waaw waaw ku baax ndeysaan te ouvert nii ndeysaan boo ñëwee day waxtaan tubaab bu baax la nga ne ko mais mère <laughs> mais mère est-ce que xam nga ne yàpp wu mel noonu c'est que problème bi yépp mooy yàpp boobu daganul jullit di ko lekk quoi ah? man ma foogoon ne ñoom ay chrétien lañ lépp lu kii rek mais moom baax na ah non gars yi du de baax na ba yàpp yooyu gars yi xar yañ koy jëlee nag yàgg yooyu dañ leen électro courant lañ leen dóor ah. eh, waaw boobu da leeral leeral mais bu ci lekk ah. ay fair play daa tax da ngaa ñemee di lekk loolu te nga xam ne lii baaxul mais bu doon dala invité te waxu la dara ab jullit la yow da nga war a am njort bu baax ne moom fi muy jënd ay mbiram jub na mais nag bu ñëwee jamono joo xam ne dañoo nekk lool mooy ci cosaan. loolu la war a demee mais jamono joo xam ne ay julli yoo xam ne nga xam ñoo xam ne seen yoon newul ci yooyu ay bul faale lañ ñooñu moom bala ngaa utiliser seen mbir da koy laaj parce que ñoom seen yoon newul ci yoolu ay dagan ak daganu lool du seen souci <coughs> baax na ba ñoom dañ naan waaye en plus yële xalaal yi dafa cher ñooñu amoo droit lekk seen ndawal bu ñu lay proposer lu dul nga laaj leen eh ça va yow sa ndawal foo ko jëlee même bu dee jullit la boobu moom da laaj parce que al hukmu yaduru ma'a illati haythu daaral xooloo wujudan wa bu dee ne ay jullit la al hukmu lil jullit ñi jarul ñuy laaj mais bu dee ne dañoo gis ay façon jullit yoo xam ne dañoo dem ba yooyu seen yoon newatu ci boobu fokk ngay laaj et eh, jaay seen affaire bi fan la jóge wallahu ta'ala a'lam ci kaw noonu lañu jeexal suñu ñaari xadiis yi kon mu ngi noonu nit dangay rafet yi jikko waaw lu luñ la jox nga delloo luñ la dox non non non jëlal boo amee ngànt nga ne yooyu saa saa nekk na néegam ñu teg ndawal bañ na <laughs> ndawalu mbëtt gi ba ndaw si ne eh kër yaay Maymuna mu agsi ak Seydina Xaalid ibnul Walid radiyallahu anhu ñu teg yeneen saa saa dem bay lekk am benn jigéen bu ne eh lu ngeen wax yeneen saa saa yéen plat bi ngeen koy tegal mooy lan <laughs> mu ne lan la ñu ne ko mbëtt la yeneen saa saa retiré loxoom. <laughs>